A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin. Nabiyyinaa Muhammadinil amiin. Wa alaa aalihi wa saxbihi wattaabi'iin. Wa man tabi'ahum bi ixsaanin ilaa yawmi ddiini amma ba'd. fa yaquulu rabbu tabaaraka wa tacaala fi suurati saad di suuratu sayyidina daawud alayhi salaatu wassalaam bacda acuudu billahi min alshaytaani alrajiim kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkara ulul albaab suñu boroom tabaaraka wa taala bi nga xam ne mooy ñaar fukk bi ak juróom-ñeent mu ne kitaabun alquraan jii de ab téere la anzalnaahu boo xam ne ñoo ko wàcce ilayka ci yow rasuulullah salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi mubaarakun mu nekk loo xam ne nag lu ñu barkel la boroom bi moo ko barkel li yaddabbaru aayaatihi ngir jaam ñi ma ko wàcce ci ñoom di nit ñi ak jullit ñi rawatina ñoom ñuy settantal aayaatihi laayaam yi waliyatadakkara te mu ci fàttale ko ulul albaabi ñi nga xam ne seen saalu xel dafa ñaw mooy boroom xel yi mu ne nag mu ñëw nag di nettali nag ginnaaw bi mu nettalee sayi qissatu sayyidina daawud aleyhi salaatu wassalaam ak ni nga xamante ne nii noonu la nekkoon awwaab delluwaay koon bu mag a mag a mag ci boroomam tabaaraka suñu boroom daal di koy may nag ci xéewal yoo xamante ne nii muy doom mu ne wa wahabnaa li daawuda suleymaan <coughs> mu ne wa wahabnaa ñu daldi may ci loo xam ne amul genn fàggutéef muy wax bagoo xam ne ilaahiya la ko boroom bi mooy ci turam boob di wahaab ci la giwa maye doom coo tamit ku am doom rek loolu la de mooy borom bi mooy may ku ko neex doom ju jigéen mooy may ku ko neex doom bu góor waaye mooy def ku ko neex aqiima mooy mu jaasir kon nag mu ne wahab naa ñu may li daawuda sayyidina daawud alayhi salaam suleymaana doom ji nga xamante ne moo tudd sayyidina suleymaan moom mit mu mujj nekk yonent ginnaaw gi mu ne neema ëskëy neema aka baax al abdu jaam boobee mooy kan seydinaa suleymaan waaye mooy seydinaa daawud tamit rawatina moo ñoom ñaar ñépp moo ne kon ni'mal abdu ëskëy ak a baax boobu def jaam di suleymaan mi alayhi salaam ni ma ko may de innahu dëgg-dëgg moom comme baayam rek comme ni mu waxoon ci kaw awwaabun aji delluwaakoon la ci borom bi tabaaraka wa taala ci di ko fàttaliku di ko tudd di féey ci géejam yi ci jamono ju nekk waxtu wu nekk ak xaalam bu ne mu ne id fàttalekul nag urida keroog bi nga xamante ne nii ci lañu ko gaaral moom seydinaa suleymaan moomale alayhi salaatu wassalaam ginnaaw lii ginnaaw seydinaa daawud la mooy bi nga xamante ne nii seydinaa daawud génn na àddina ba seydinaa suleymaan alayhi salaatu wassalaam nekk gannaawam nekk xalifatullahi ala al-ard nekk yonent ba pare nekk buur comme ni baayam nekk woon yonent nekk buur alayhim assalaatu wassalaam <coughs> mu ne fàttalakul keroog bi nga xamante ni ci lañ koy gaaral di ko exposé muy ñuy défilé ci kanamam abil ashi yi ca ngoon nga nag la woon jamonoy heure waxtuy tàkkusaan as-safinaatul yi nga xamante ne ñooy fas yooyu nga xamante ne ni as-saafinaat dañuy taxaw nga xamante ne nii mooy aljiyaadu waaye noonu lañu gaawee mooy dañ leen a fas yoo xam ne dañu leen a tàggat daldi leen dresser boo xamante ne nii buñ leen taxaw loo ñu taxaw taxaw taxaw bu jekk waaye bu buñ leen dawloo noonu la ñu gën a gaawe tamit ci daw muy fas yoo xam ne nag da doon xool ñu leen di ñu koy gaaral mu leen di xool ñuy robb ndax da doon waajal li nga xamante ne mooy jihaad daal di dem xare ji ci yoonu borom bi tabaraka wa taala fa qaala biñ ko koy defal noonu nag mu di ko ko gaaral muy xool fa qaala inni mu jékki dafa jékki-jékki rek waaye mu gis ne waxtu julliw tàkkusaankat weesu na mooy ne mooy ne eh, eh, jant bi nag mooy daal di ne dugg fekk nag te julleegul woon mu ne fa qaala loolu lay wax mu ne moom mu ne seydinaa suleymaan alayhi salaam inni man mii de ahbabtu damaa sopp xubbal xayri yi li nga xamante ne nii mooy dama sopp yiiw mooy yiiw lan mooy ci fas yii nga xamante ne nii yiiw la ndax dañ leen di waajal ngir dem ci toolu xare yi nga xamante ne nii ngir lan la li i'laa ngir yëkkati kalimatu laa ilaha illa ngir yëkkati kàddu bi nga xamante ne moo gën bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ak yonent yi ko jiitu woon ngir loolu la alayhim salaatu wasalaam mu ne borom bi de damaa sopp loolu lële mooy mooy loolu da koo sopp <coughs> muy li nga xamante ne nii mooy yiw góogale de mooy loolu la bëgg de nga xamante ne nii kon ngir yëkkati kalimatu laa ilaha illa mu ne loolu laa sopp an zikri bii mooy ne moo ma wëlliif ci jaamu yàlla muy nekk ci di toppatoo jihaad boo xam ne jaamu yàlla bu mag la ci jaamu yàlla yu mag yi an zikri rabbi loolu moo ma wëlliif ba ma fàtte li nga xamante ne nii mooy beneen tuddug borom bi nga xam ne moo gën a màgg boobu nag muy lan muy julli léegi nag loolu la wax ne xattaa ba li nga xamante ne nii tawaarat bil xijaab yi ci la jant bi daal di daal bi nëbbatoo fa nga xamante ne mooy mu sox loolu lay wax ca li nga xam ne mooy làpp mooy mooy ca kiiraay ba dee <coughs> mooy ba jant bi daal di soo ci nit ñi gisatuñ ko fa muy dugg daal nga xam ne bu jant bi duggee rek mooy sona mu ne man daal damaa sopp yiiwu yiiwu fas yi nga xamante ne ñooy jihaat ci yoonu borom bi ba mu fàttaloo <coughs> beneen jaamu yàlla boo xamante ne mooy julli gi nga xam ne dama ko waroon a def ci saan gi léegi nag ginnaaw loolu nag mu xam ne nag ah lii nag moom mooy julli ji daal ci loolu mu gis ne daal loolu la waroon a taxawee même bu dee ne dañul woon moom Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam bu kenn foog ne mooy dafaa woon rek ngir plaisir xool ay fas noonu comme ñun en tant que doomu aadama yi nga xamante ne nii mooy ay ay lambda lañu mooy ñun ay awaam lañu noonu rek ngay gise fas yi ñuy défilé wala yu mel noonu di ci kontaan noonu kese ba tax ñun li bi digal la ci ñu julli ñu mu daal jàll déedéet loolu dalu ko woon mooy ci jaamu yàlla la ne woon mooy jihaad la ne woon doon toppatoo fas yoo xam ne ngir dem yëkkati kalimatu laa ilaha illa comme ni ñu ko waxee loolu loolu la doon toppatoo ba loolu moo tax leneen loo xam ne beneen jaamu yàlla boo xam ne julli la boo xam ne moom noonu la ko faatee mooy ne moom noonu la ko rëccee léegi nag ginnaaw bi loolu xewee nag dinañ ñëwaat ci laaya bi léegi insha allah mu ne rudduha alayya ba mu gisee ne loolu nag mooy mu mu gis ne daal loolu daal wax dëgg yàlla li gënoon a moom ni mu ko jàppe woon te loolu la ko ittihaadan yóbbee te moom yonent la boo xamante ne day tëral ay sharia ndax mursal la yonent suñu borom moo ko yónni mu ne rudduha alayya mu ne delloo leen fas yi ci man mu gisaat leen nañ jàllaat si fekk bien sûr mooy ne fekk na mu def yi li mu war a def mooy julli ya ba mu ko fàttewee mooy ne loolu da koo fàtte woon léegi nag ndax lim nekkoon ci benn doon toppatoo fas yi léegi nag bi loolu mooy bi bien sûr bi mu jullee waat ba bi mu jullee ba pare mooy comme li nga xamante ne nii moom la yonent bi alayhi mu ne képp koo xam ne dafa fàtte julli wala mu waa man naama ani salaati aw nasiyaha képp koo xam ne dafa fàtte ba julli mu ngi saxiix yi mu ne dangaa fàtte jo julli weesu wala nga nelaw nelaw yoo tayut te yoo programmé wul yooyu tamit lu jara bàyyi xel la di tay tay lu yow bu dee dangaa war a xëyi liggéey yi sa fukki réveil ngay def wala ñetti réveil ngir lan doo tardé ndax xam nga ne patron bi moom du la may ngay tardé léegi nag ba nga xamee ne dimanche la moom tey liggéey woo nga jël nekk fi veille nekk ci ci vie di waxtaan ba deux heures du matin julli bi nga xam ne yow cinq heures la wala sept nga ñëw kii ba quatre heures du matin nga dem tëddi te defaroo sa réveil kooku moom taxul ñuy wax moo ko tey parce que lundi ba ci tegu bés ba ci tegu bu waree liggéey ay fukki réveil wala ku nekk dina la nag ma yee kooku gis nga fi ko diineem toll fi ko fi ko fi ko julli toll wallahi kooku julli mooy jariñu ko dara mooy tollul ci moom tus kooku wallahi mooy ñi nga xamante ni ñoo doyadal li nga xamante ni mooy julli te façon bu mel noonu ñoom la suñu borom di wax bokk na ci ñi muy wax ne fa waylun toskare fa waylun xurmbugal lil musalliina gaa yi nga xam ne dañuy julli mooy ñi nga xam ne alladina hum an salaatihim saahun gaa yi nga xam ne ñoom de ci seen julli dañ ci yëga di nekk ci mel ni mbir mi waaye de mooy ne bu doon sax ab nit ku ku correct lañ koy defal doon ko defal noonu di ko defal julli yi noonu dina ne hey man yow sa julli bii man moom soxlaw ma lu mel nii léegi lu mel noonu xalaatal nag borom bi azza wa jalla yow nga ñëw jàpp julli yi yu mel noonu naan moo nga koy présenté moo tax war nañu seetaat suñu bopp bu baax a baax a baax kon nag Seydina Daawud a Seydina euh, Souleymane mooy bien sûr ginnaaw bi mu jullee ba mu ne gaa yi kon bi mu jullee lool mu fàtte woon tàkkusaan bi na léegi nag delloo leen fas yi ci man delloo leen leen mu gisaat leen fa tafiqa masham bi suuqi wal anaaq nee na nag mu commencé jël di leen raay bi suuqi ci seen seen seen seen seen seen kii yi Eh, seen yeel yi wal anaaq ak seen doq yi loolu nag mooy lan <coughs> mooy eh, li boroom mufassiruna yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute mooy fa tafiqa mashan mashan bi suuq yi wal anaaq mooy mu jublu ci ñoom nag di raay est-ce mooy raay ak loxo walla jël ay jaasi jaasi la leen doon core ndax lépp loo xamante ne nii daf laa dëddale ci jaamu yàlla bi gën mag muy julli loolu moom mooy ñooñ ci seen xàq ñoom dañuy jàpp ne loolu ak ku xam dëgg-dëgg mooy ne lépp loo xam ne mooy dox sa digganteeg yàlla ak si karu yàlla bu mag bi muy tudd yàlla bu mag bi di julli kooku moom mooy noonu nga ko war a def mooy da koo war a dindi dindi ko nag noonu noonu la ko gisee ne ni mu koy dindee mooy mu daal di leen faat ba li nga xamante ne nii mooy loolu dootul xew loolu am na ñoo xamante ne nii ci mufassiruna yi rahmatullah alayhim te ñu bari loolu la ñu wax ne loolu moom la mooy ne jaasi la leen doon dóor la dóor ci seen tànk yi ak yi nga xam ne mooy seen doq yi ndax lan mooy li nga xamante ne moo dox digganteem ma julli ju màgg joo jëlee nga xamante ne nii loolu la dee am ñeneen koo xamante ne comme ku mel al ñoom al imaam ibn jarir at-tabari rahmatullah yi moom li mu tànn na déedéet moom jàppul ne mbir yi ay jaasi lañ leen la doon dóor de mooy da leen doon raay doon raay seen seen seen seen seen kii yi seen tànk yi waaye tamit di raay fi nga xamante ne mooy seen doq yi loolu la woon de ndax ñoom kat dañoo deful benn bàkkaar bu tax mu leen di faate noonu waaye loolu lépp lu ci man di doon dañu naan en tout bu dee ne ngi wax bu njëkk bi te moom la waa jumhurul ulama rahmatullah alayhi min al mufassirin wax ne mooy tànk yi la woon mooy ne ay jaasi la leen doon dóor mooy li wax léegi rek mooy lépp loo xam ne day dox sa digganteeg jaamu yàlla bu rëy gi loolu moom mooy gindi ko dafa war mooy ne daal koy puus même bu dee wax naa la sànq que moom ci jaamu yàlla la ne woon